أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa'i bi huquuqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor bi yépp tey jii di juróom-ñeenteelu fan bi liñ leen ko waxe woon ñu dalal ci suñu mbokk di sëriñ Muhammadul Moustapha Mbacke moom Serigne Cheikh Fall Mbacké Gaynde Fatma mu fa yéene ànd ak ñun ci tom boo xamante ne tom bu am solo la bu mat a bàyyi xel la muy li ñu tuddee mondialisation muy gëndaloo goo xam ne àdduna bépp tey gëndaloo na ko su ko defee nag ginnaaw àdduna yépp dafa gëndaloo kon kenn ku nekk war ngaa xam àdduna bu mel noonu naka nga ci mën a doxe fan nga ci teg sa tànk ba mën a am mucc ci yenn yàqu-yàqu yi loolu nag incha allah fas yéene nañ ci indil ay leeral tey ji incha allah euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay jaar-jaaram rek ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim ci dëkk bu ñuy wax Cissé ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi la dellusi foofu ci Taïf Euh, def foofu siigal primaire am maanaam njàng njàng mu suufeem foofu la ko defe ci Taïf ginaaw bi mu jàngee foofu euh, ginnaaw bi la jóge Taïf dem fële ca Dakar ci lycée Blaise Diagne foofu la defee enseignement moyen moyen ak enseignement secondaire ginnaaw bi mu jeexalee enseignement secondaire am ci la jóge fi ci réew mi nag dem fële ci États-Unis ci dëkk bu ñuy wax New York foofee ci benn institut bu ñuy wax institut technologie de New York foofee la defee enseignement supérieur ginaaw bi mu jàngee ba jeexal nag la ñibbisiwaat fii ci biir réew mi nekk consultant international nekk tamit ab chercheur maanaam ab gëstukat nekk tamit écrivain di ab bindkat ba tax na sax am na ay bind yu bari yoo xamante ne bind na ko euh, bi ci mujj rek mën nañoo wax ne nga xamante ne ñu ngi koy waaj a mu ko ñu koy wax muy tukki géej gi ci Serigne Touba mu koy tuddee al al mujahid maanaam euh, jihaadkat bu mag ci liggéey yi mu yëngatu yëngatu yi mu yëngatu tamit ci la xalaate ne wax naa leen léegi ne leen moom consultant la en même temps chercheur la en même temps écrivain la ci biir loolu ci la xalaate la nag maanaam doxalinu wàllu àdduna muy ci wàllu politique bi ni ñu koy doxale fii Sénégal xañ na dañ ñoo indi rek loo xamante ne dañ koo jëggaani fële ay jàmbur ko moom ñu ñëw imposé ñu ko te loolu dëppoo woon ak suñu diine dëppoo suñu aada loolu nag poussé ko ci moom mu xalaat ne kon war naa mën a sos parti politique boo xamante ne euh, la ci la cay la ñuy seeni doxalin euh, maanaam la nga xamante ne mooy nekk seen programme mooy nekk seen objectif mooy doxalin woo xamante ne dafay dëppoo ak suñu diine dëppoo ak suñu aada su ko defee nekk loo xamante ne ñoo koy xalaat suñu bopp te ay nit ay jàmbur duñu ko xalaatal ñëw imposé ñu ko ba tax na ci kaw loolu ci la sose parti bu ñuy wax naslu nga xamante ne moom mooy secrétaire général bi fi ne nii kon ci tënk rek euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké moomu euh, moom lañu ñu dalal fi jotaay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy al awlama di mondialisation su ko defee incha allah ci biir waxtaan wi danañu indil benn aspect ci wàllu politique su ko defee tamit dana dugg tamit ci wàllu éducation ñëw tamit ci wàllu santé ñëw tamit ci wàllu commerce international ñëw tamit ci wàllu droit international xamaa naa ne ak yeneen point yoo xamante ni xaj na du ñàkk incha allah mu xuus ci ci biir waxtaan wi xam naa ni bala ñoo ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba insha allah ci altine ji fas yéen nañoo ànd ak euh, ancien ministre euh, Serigne Bassirou Sarr muy fas yéene ànd ak ñun ci njëriñul garab rawatina nag nihma ak nebedaay kon incha allah Serigne Bassirou Sarr la ñuy fas yéene dalal fii jaraay bi suba incha allah ci tomb am solo boobu. kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke. ci tomb am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani arrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim walad daalliin amiin bismillahi rahmaani rahiim wal 'asr inna al insaana la fii xusr la allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mbokki jullit yi mbokki taalib yi kàddu bi leer na mi ngi ñëw am mën naa gën a yokk waaw baax na su ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen balu àq ci weer wu màgg wi wu set wi te di leen bal àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Seydil Muxtaar ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom Tuubaa di nuyu bismillah mbooleem fi nekkal ba mu daal moxti nga xam ne tey jii moom lañuy xoole xoolee jëmmi maam Thierno Ibrahim te donte dugaluma ci loolu waxtaan waaye am naa ab parenthèse ma war a def ci borom daal ah, danañ ci ñëw insha allah donte bokkul ci waxtaan waaye dama leen di ñaan ngeen may ma ko mu dugal ko ci ah, di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral mboolem ak mboolem njabootu borom daal moxti gi ñi nga xam ne ñi ngi fi taalib bi te yaakaar sëriñ tubaa borom daaru ak mboolem ëtti sëriñ tubaa yi dama defe ne sax war na maa mën a jiital loolu lu jëm ci maam Thierno ngir dañoo ne ci weeru koor alxuraanul karim wàcc ci weeru koor te alxuraan borom tubaa moom ko moom gi mu ko moom aussi lenn li leer na leneen li leeragul ci ñi ëpp ci nit ñi waaye xam ngeen ne weeru mu wàcc ci lañu dégg ne la jib li njëkk a jib ci alxuraan mooy iqra surtout laq boobu euh, tam doon fukki baat ak juróom ñeent di uroo bismillaahi rahmaani rahim te sëriñ bi borom tubaa am jokkaloo walla lëkkaloo bu ma lëkkaloo bismillahir rahmanir rahim jooju ba bind ci ay téere waaye li ci indi maam Thierno ci suñu gëstu bu gàtt jëm yi di wax ak yéen nag li muy wax amaana leeru ko amaana xamu ko waaye damay gëstu kon seenu baax yéen ak seenu xam ngeen gàgganti ma bismillaahi rahmaani rahim ni Serigne Touba amee li ñuy li Touba bi naan rapport ak moom te mu bëgg koo indi ci maam Thierno muy benn ci rapport yu bari yi ndax gëstoo ko ba gis ko sëriñ bi bind waaye ab junj la ñuy defe ne moom la ne sëriñ bi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram la feeñ loolu am na xel yu jàpp loola am ñeneen xel yu jàpp ne itam ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram moom yi ci la yéeg li njëkk a feeñ ci alxuraan ak li mujjee feeñ ci alxuraan lépp day tënku duggaat ci bismillaahi rahmaani rahim surtout xalaq moo njëkk a feeñ isa jaana subaax moo mujjee feeñ fi mu dugg leen teg maam ci yàlla ci suñu gis-gis bu gàtt mooy bi borom daaru demee birum ndar di négocier ca at yi tuuti ya ci saa yi di négocier gouverneur général pour ñu jox sëriñ bi ultimatum booba sëriñ bi mu ngi mbàkke baar yi sëriñ bi yónni borom daaru mu dem di négocier kooku ne ko déployé nañ armée bi ba noppi boo leen mënee dab nga dab leen ñu xool ba xam danañ taxawlu ngir sa sa mag mën a ñëw wuy si ñu maam ca nu njëkkanteeg armée bi nga xam ne Leclerc moo ko jiite ajjuma ja jiitu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la maam Cerno Dabé Leclerc foofu ci boori jeewal tubaab yi sax ñoom géewul lañu bind léeg-léeg dañuy jum ci archive yi ñuy bind ñoom géewul lañu bind man sama document archive géewul moo ci ne waaye boori jeewal la jëmmi mambay faram mbirum loo maga woon ca armée ba jëmmi Baraan Jaw ma ngoon ca armée ba Baraan Jaw interprète la woon waaye ginnaaw bi la leen dab maam Cerno di wax ak Leclerc ne ko pour mu may ñu ba suba Leclerc ne ko may nañ la ba suba balay jant fenk bu ñëwut fu mu ne danañ ko fa fekk Leclerc boole ma mbay fara biram loo ak borom daaru mu ànd ak yeneen ñetti garde ñu ne dañuy jëm si Mbàkke Baari ma bay faram yaram loo jaar Louga biñ jaaree Louga ñu ne fas yi dañoo sonn dañuy tekki fas yi wëgg biñ defee loolu ba noppi mu ne dañoo xiif faw ñu togg reer borom daaru xam ne kii dafa bëgg rey temps bi ngir l'armée coloniale mën a attaquer Mbàkke Baari mu bàyyi leen fa gindikoo ci bi biddiw yi nga xam ne diw guddi yi nga xam ne booy dox te xamu koo jëm te xam direction lu mën nga faa jëm wala mënu coom ne loolu xam ngeen ñëw ba ci sëriñ ci fajar ju xar ji fekk sëriñ bi moom génnoon na kër gi bi mu ñëwee nuyoo bi mu laataan wax sëriñ bi daf ko ne Thierno dara matumaa wax ba ngay wax ak ndaw ndawal gouverneur loolee te ngay faxas xorondoom yi doon dox sa wax sa wax wi maa ngi jàkkaarloog ñoom xorondoom wala sangale kon foofu la sëriñ bi duggalantee ak bismillahir rahmanir rahim ndaxte xorondoom aw saar la ci alxuraan suratu te benn bismillahir rahmanir rahim bi nga xam ne feeñu ci baraatu minallahi wa rasulihi ma ngi ko mottilee ca sooratu Naml googu innahu min Suleymaan wa innahu bismillaahi rahmaani rahiim kon sëriñ bi lu tax mu bàyyi fa nit ñi bàyyi fa lu ne di wax xorondoom sëriñ bee wane kon nañ gëstu ban rapport moo bi xorondoom bi mu choisir tudd te bàyyi ñeneen bàyyi nit tax mu bàyyi nit la lu tax neewu ko nit ka nga doon waxal keneen na ca wet waaye daf ko ne xorondoom bi nga doon dox bi nga doon fax sa faxas mooy bëgguma rey xorondoom li loolu la Suleymaan seqoon ak xorondoom yi ba ñuy jóg ànd ak kuréel xorondoom yi waxante ci seen biir ne Suleymaan ngi ñëw kat nan daw dugg suñuy dëkkuwaay ba mu waxanteeg ñoom kon li sëriñ bi doon farlu jaami xam ne yonent bu ne am na rapport ak yow njëkk na koo feeñal foofu yi ci xorondoom borom daal ak Leclerc leneen la ci mooy fukki fan ak juróom-ñett la bind ne moom la génn mooy ñaareelu bind wi waaye xaraj si yow ma sabti rabion wa safar la ñu ko wax li xidmatil muxtaari afdalil bashar la ñu bëggoon naa génn ci ñeenti fan dogoo ne day génn ginnaaw bu mu duggee xalwatu bi ñoo ñu ñëw ci Daaru Xuddoos mu ne ko ñi laa bëgg a bokk mu ne kon la ci bokkal diin la xam ngeen xisa bi ba mu génn ñëw sanc mbakki baari ngir xaar nattu bi yegsi bi mu ñëwee sanc mbakki baari ngir xaar nattu bi yegsi mu dem ba ci biir mu mel ni dafa ànd ak lu ñuy xaw a mën lëkkaleeg yàkkamti yàkkamti googu sallallahu alayhi wasallam duggoon bañ ne ko fas bir commencé bala mange mi la rasuli loolee mu dugg borom Tuubaa mu ne faw mu génn ci ñeenti fan dogu na day génn mbir mi dikk na ko déedéet jotagut ñu teg ci ñaari ay bis mu soog a bindaat xaratu yawma sabti xaratu sa xaratu yawma sabti saa mi ñaasa fukki fan ak juróom-ñett kon ñeenti fan la njëkk wax soogu a soog ne fukki fan ak juróom-ñett waaye fukki fan ak fukki fan ak juróom-ñett la génn. ñëw dajeeg ñoom jeewal bàyyi maam Thierno ak Cheikh Moustapha ak sëñ Fallou foofee bi ñu dajeeg ñoom jeewal ñu ne ko dañuy dem bëggutoon ak génn barab boobee ci fukki fan yi ak juróom-ñett ci fukki lu fan ba juróom-ñeent la soog a ànd ak ñoom dem waaye fukki ak juróom-ñett dana day toog day fanaan ñu ne ko doo fanaan lay xew xew loola bind nañ ko ci suñ téere boobu yi ndax am na lu xew foofee ca ca ca ceewal bi ko lëkk-lëkk ne da dem sëñ bi ne ko mm, amaguñ ndigalul ci dem jóge barab ba fukki fan ak juróom-ñett la waaye ca dix-neuvième jour ya fukki ñëwaat ginnaaw bu ñu dawee dellusi mu soog a nangoo ànd ak ñoom dem waaw kon sëriñ bi mm, li mu feeñ ci alxuraan bari na alxuraan nag day liyaar liyaar nag moom laa nga lay tuddee sign sign language ab signe nag da nga koy décrypter kon sëriñ bi feeñee ci alxuraan loolu laa bëggoon wax ci njalbeen gi ci lan moo boole sëriñ bi bismillahi rahmaani rahim borom daaru ak xorondoo bi mën ngeen ci bind téere ay borom xam-xam ngeen kon ñu war a wax ci euh, mondialisation bismillah muy loo xam ne bu ma ci waxtaanee sëñ Ahmad daanaka am na yeneen i thèmes sax yu ñu doon proposé waaye mondialisation bii boo ko seetloo dafa dugal mbooleem lu ñu fi mas a waxtaane ak mbooleem lu ñu fi nar a waxtaane léegi nag mondialisation fan la jóge ku ko fent fan la jëm lu tax ñu fent ko li may wax ni bi ngeen déggee mondialisation léegi yàggut yàggut comme bi ngeen tàmbalee dégg terrorisme ak léegi yàggut te àdduna si dox na lu yàgg dégguñu baatu terrorisme léegi bàyyi nañ terrorisme indi nañ beneen baat de jihadisme lu tax lu tax tubaab yi bàyyi terrorisme indi jihadisme te baat bi baatub arab kon bu ñu nee jihadiste yi moom dañ ne musulman yi dong ñooy def njombe yi ñuy def am na nag luñ jublu ca loola ñoom ci tënk diine yi defee ne am diine juy yéeg yéeg bu gaaw ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi ca seeni keppaar ñoom Angleterre jigéen ñi ak ndaw ñi ñi ngi tuub ji dugg ci lislaam am diine ju yéex ci yéeg jii diine dafa gaaw yéeg bi maanaam monte bi dafa gaaw ci ci tuubeen yi yeneen diine yéex lool bokk comparé ak lislaam ñu ne kon faw ñu wut lu ñu arrêté lii dafa mel ni ab señe tubaab yi daal di fent ay yëf waaye amaana dinañ ci dugg si li ñu war a njëkk a wax mooy globalisation mondialisation am na professeur bu mag bu tudd Samuel Huntington téere ba bind sax traduit nañ ko ci arab moom moo njëkk a bind benn téere bu ñuy wax clash of civilizations and the remaking of the loolu mooy lan ñaari civilisation yi nga xam ne dañoo dem ba jëmmoonte te mënuñoo ànd mu teg ca yokk ne nu ñu war a fentewaate ni àdduna si war a doxe ndax civilisation bi ñëw na indi leen ñoom tubaab yi luñ xamut luñ gëm lu doon seen pas-pas te loolu la moom laa tudd léegi ne mi ngi yéeg muy diine lislaam ñoom nag ñu ne lii diine lislaam ji day freiné seen doxalin ci anam yu bari bokk na ci économie naa joxe benn wala ñaari misaal finance léegi ngeen dégg ñu naan finance islamique jamono yi sëñ moo mu daaw baal sëñ ci baal daaw leen dégg finance islamique daaw ñu ko dégg bëkk dem la waaye gis nañ ne mooy yéeg banque américaine yi boo fa nit ñi nga xam ne ñooy ubbi compte bancaire bu ñu ubbee compte ñu leen di teg intérêt yu bari dañuy wuti banque boo xam ne intérêt ya bari dañuy wàññi intérêt wala du du am intérêt ñu naan interest free amul intérêt nit ñi nga xam ne du ñu ay jullit gën a jublu loola te loolu lislaam nangu ko ba borom xam-xam yi rawatina pakistanais yi ay jàmbaar ñu noonu pakistanais yi ak indien yi ñu ngi dox li ñu bind bari na téere tasawuf bu ma jàng man ci anglais rek pakistanais yi wala indien yi ñoo ko traduire yaaw loomi diin ñoom laa ko njëkk a ñoo ko njëkk a traduire imam Ghazali futaatul makki yaag euh, téere téere yi bari na euh, masnawi Jalaluddin Rumi yooyu yépp ñoom ñoo ko traduire nga xam ne loola moo sababoon en parenthèse ma ñëw sëñ blaat laaj ko masaalik mu jox ma ko pour ma traduire ko en anglais parce que li xaadimu rasul li mu doon ak lam nam toll fa yàlla ba tey ñoo ngi Sénégal bi daanaka buñ demee New York sénégalais yi la mbiri sénégalais yi la jéem nañ cee dox ay jéego sax nag buñ demee Paris mbiri sénégalais mbiri mbiri sénégalais yi français yi ni ñu ci war a duggi duggewuñ ci parce que engagé wuñ débat bi ak ñoom te loolu dafa yeex fi ne kon ma dellusiwaat ci fin yi ma doon joxe ci finance islamique ak globalisation muy lenn niñ nan lañu lijjantee noonu ba moom Touba ak li aju ci Touba ak bakkan yi rot ci defar jumaay Touba ngir Touba mën a doon Touba muy centre bi ñu soog a décentraliser daaru moxti ñëw daaru salaam ñëw yeneen daaru ñëw mais lépp Touba la bu ñu doon xool fi Serigne Touba doon ne fa la Touba yem ndax daaru moxti bokk ci vingt-huit ndax daaru moxti bokk ci vingt-huit kilomètres vingt-huit la wala fi la sëñ bii day junj kon bu nee vingt Touba. wax xam ne yëkkati na loxoom ne fee la yem waaye boobu mu ngi njaareem fee joojee nag waxu ko moom jëm bopp waaye nañu xalaat yenn ay intellectuel ngeen li li li li nga xam ne moo yéeme ci jataay bii dama jàpp ne war nañu koo def juróom benn weer yu ne walla jàpp na ndax at baat dafa yeex te vitesse su àdduna dafa gaaw vitesse bi gaaw na lool fi ne moo tax lii dafa am solo solo goo xam ne gii defe naa ne bu commission bi bu dee commission la wala comité wala lu mën a doon nañ xool ba xam nuñ koy mën a fréquence bi nu muy mën a yokkoo juróom benn weer yi wala ñuy xaar douze mois sur douze douze at weeru koor yi mën nañoo def ak weer wi yëpp bisu set waxtaan d'accord mais jëmmi beneen waxtaan ci at mi war dañ cee xalaat jëmmi jël lii exporté ko ca ñoom ndax murit yi amuñu présence Dubaï am na woote bu rëy bu fay am Dubaï at bu amuñu présence Canada Toronto nu woote bu rëy bu fay am at bu jot amuñu présence Europe Allemagne ak Angleterre ak États-Unis d'Amérique juróomi woote yu mag a mag a mag dimension internationale murit yi duñ ko fekkee te ñun dong fi mu ne ñoo mën a yor duñu war a mën a exporter muy mbind borom Tuubaa kon euh, loolu nañ ci xalaat ndax bu dee dañoo bëgg delloo si njàng njàng li li li sëriñ bi indi woon kon jataay yi dafa mel ni ñun bëgg dañoo dañ ci réer donte réer moom feneen lañ ko war a askan waaye du ci ñun waaye nag la fekk ñu toog nii di gëstu lii moom mel na ni am na lu ñu ci réew mi ci barab bi ci Touba barab benn bu mën a doon bëgg nañoo dañ ca loola ndax fi nekk nii ñoo ngi waxtaan ci suñ biir waaw ñoo ngi ñoo ngi communiquer ci suñ biir kon loola war naa gën a yaatu kon finance benn la ci loolu léegi nag nuñ mu def ba ay banque jàmbur ñëw Darou Moukhty ñëw Touba ñëw feneen di ñu teg intérêt loolu laa bëgg ñu wax ma fa ñu ko teg intérêt bokk ci lislaam waaye fexe nañ ba indi seeni banque def ko ci digg Touba indi seeni crédit mutuel jigéen ñi bëgg a liggéey lool jàmbaar lool bëgg a dibbale waa kër gi ñu leen di teg intere yoo xam ne duñ ca mën a génn muy ab cercle vicieux mën naa joxe benn tur waaye bëgguma def publicité bi benn mutuel la bu nekk Touba ab ivoirien moo ko moom waaw kon nañu seeti commerçant yi nga xam ne ñu fii ne Touba ne Darou feneen ngir yàlla kilifa yi woo leen lii ñu tudde crédit mutuel te ay murid dong di ca liggéey ca Touba ay taalibe dong di ci liggéey ci Darou Moukhty ak feneen yéen xanaawul leen koo mar a def yéen commerçant yi nga xam ne yéen ngi yaakaar suñ ko ak borom daaru ñeneen lu tax waruñ koo mën a def ñoo ngi fëgg suñu dënn ne magal gu jot nañ dépensé nangam ci ay milliards nit ka ma njëkk a wax ne ma Mbàkke du murit du tijaan c'est un intellectuel bu jàngee Harvard googu ma tudd sànq ci Samuel Huntington ci laa jëllu si mu ne ma Mbàkke mais wax na xalif général moo bi banque boppam booba sëñ jamono sëñ Saliou la ndaxte booba dafa gis ne sëriñ Saliou mi ngi ak deux milliards ci bankam moom boo xam ne moom jëm jëme yoo xam man moomoom cinq pour muy CBAO benn yoon laa koy tudd mu gis ne lafa sëriñ bi def boo ko joxee caution ak ay texte ku ne mën na koo bind ci experts yi ñu jox ko banque mu ne lu tax sëñ moom wutul banque boobu mm-hmm. amul sens ci laa ko indee ci sëñ bi ne ko jëm jii kat xam-xamam dafa màcc jëm ci mbirum xaalis ak koom-koom économiste la dafa gis ne la ngeen denc fee mën naa ubbi banque te leneen yeneen yi nga xam ne dañ koy seexlu ci banque mën naa ubbi banque boo xam ne yéen a koy moom murit yee koy moom donte doo ko mën nga ko bañee tudd banque murit léegi xam nañ banque centrale la fa ne dinaa ci ñëw waaye ubbi banque boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di ci leb te du am intérêt loolu mooy finance islamique kon dañoo toll jamono joo xam ne war nañoo jóge ci étape bu wax ak discours jëm ci étape bu jëf te mondialisation bu dee oto la bu yor boîte à vitesse lañuy wax stick shift vitesse yi wala automatique lu mu ci mën doon donte oto bu bees la boo taalee ba noppi toog ci boo duggul vitesse doo dem mondialisation ñi nag oto bi vitesse bi mooy politique dañ ngeen ñu ne politique agricole jiw yi ñëw na gerte gi ñëw na bu baaxee ñun nangam lañ koy jënde loolu mooy politique bu jëm ci mbay ñu ne politique éducation nii kat lañuy jàngale syndicaliste yi jóg wax fii kenn ku ne jóg wax fee loolu politique bu jëm ci njàngale ñu ne politique bu santé bokk na ci tomb yi tax ñu naan planning familial loolu ci tubaab bi la jóge planning familial tubaab bi nee nañ àdduna si bu doon benn néeg la ñi fiy tëdd dafa bari ba néeg bi faaw ñu wàññiko ko wala ñu xool an mu koy wàññee loolu moo sabab ñu ne dañuy war a yokk faatu bi wàññi njur mi lu amaana lu diis la ci yéen ci ñenn ci yéen waaye ñenn ci yéen xam ngeen ne gis ngeen ko information boo xam ne bii mi ngi ci mi ngi ci information waxul sariyatul islam yi de leer na ndax àtte wuñ fa lislaam kon nit jóge na fële dikk ci suñu dëkk bi ñu gor moom ko nañu lii ngeen fi àtte ci biir démocratie nag loolu ab pas-pas moo koy mën a dindi pas-pas bi mën naa jóge ca kaw di présidence mën naa jóge ci parlement bi bu dee am nga dara ci parlement bi dañuy bind proposé dafay proposition ne lii kat lañ bëgg mbir mi doxee ni Touba ak Daaru Moxti ak barab yooyu yi nga xam ne Serigne Touba ak i ñoñam ñoo ko taxawal waaw ci biir loolu segam parlement bi mën naa def mën naa des ci président li ma leen di proposé mooy mu ne nii moom weesu na waaye. bu juillet weesoo dañ def élection législative yi ba noppi ngir yàlla yéen boroom xam-xam yi ne fii nañ proposer kilifa gu ne ci yoonu murid ñu ne kër kër boroom daaru kat dañ fa jële ñaari nit kër sëñ Massamba Diop Samb kat ñaari nit kër gu ne ñu indi fa kenn diggante ko sëñ Touba bokkal maam Thierno maam maam maam Morane Sali ak ku mu yar maanaam ñi ñi ñi cheikh si ñaar ñooñu doo nga fi ne sëñ bi ku mu bokkal sëñ Mor Anta Sali ak koo xam ne gis sëñ moo la si na kër gu ne joxe ñaari nit na kër gu ne joxe ñaari nit ñu ne ñii kat ñooy doon candidat yi nga xam ne ñooy dem ca parlement la le problème bi réglé problème yëf yi daal di sotti du ñu bàyyi benn parti politique muy ñëw ci Darou Moukhty ne man kat PDS la wala Nasru la wala APR la déedéet na borom daaroo boroom daaru salaama borom daaru minal kenn ku ne joxe yi nit dañoo bëgg ay député ci parlement ba muy arabophone di anglophone di isophone lu mën a doon ko defee le la rek la waaye ñun dañuy toog rek ne yàcc loolu mënta way sëñ bi waaw ah, bu ñu ko defee danañ danañ la fekk sa digg kër dama jël digg dëkk bi sa digg kër lañ lay fekk di la wax ni nga fay dundee yow moom kër gi foofu la génération yi di ñëw bëgg a jëm ak ñun ñaam pas-pas ci borom Tuubaa ab programme la bu ñu tëral sëñ bi le hasard le hasard n'existe pas mbir jékki-jékki rek am déedéet lu ñu togg la ba mu ñor ne ah nañ nañ teg chemin A bu jàllut ñu teg chemin B bu jàllut ñu teg chemin C lu ñuy programme la. France lay jóge France mi bëggoon suul borom tubaa te mu tëleen ñu bëggoon ko lakk mu tëleen foofee lay fiy jóge ngir tubaa doo nga leen jaaxal ak murid dafa mel ni li ëpp ci ñun buñ ne poli politique dafa salte ci sëriñ si dafa salte duma ci dugg duma ci wax dafa bari wor waaye nag <laughs> bu màggal ñëwee ñu daal di indi ay ceeb ak i dëwlin ak lenn ci xaalis sëriñ bi noonu dafa salte daal di jël ah bu jëmm ja nga xam ne bii nee nga dafa salte daa mën a fen bal ma ci wax ji daa mën a wor ñëwee ne la sëñ bi kat ñaanal ma nga daal di koy ñaanal waaye da nga ne doo ci lal dara ngir dafa salte man nag loolu day yàq bopp man te comprendre ma mbir <laughs> ne ne dafa wert mu yàgg nga dafa jaune ci même mbir bi ab sagaru weex tàll sa gi weex tàll nga xool ne dafa weex gëmma say bët dafa ñuul loolu xel da ko nanguwul kon damaa defe ne nañu nañu dellu ci alxuraan ak sunna nañ dellu ci alxuraan ak sunna ba xam lii li ñu tubaab yi di proposé ci mondialisation bii njëm nga xam ne jëm si na ci ñun te ñun ñoo mën a taxaw ne du fi amee mu bañ am ñun nag bokk nag ñi gën a yàq français yi ndax c'est une ancienne colonie française senegal bañ nañ ko ci politique éducation dugg leen ci école yi ngeen laaj lu ñuy jàngale ci borom daaru école primaire du mu ngi fi hmm? lii si am na fi xool leen pa xool leen xool leen sujet histoire yi matière histoire yi ngeen xool ba xam lu ñuy jàngale borom daaru bu dee bind nañ ko ba noppi ba teg ko ngeen laaj leen ku leen wax lii bu dee gis ngeen ne ay ñoom dacaane ku leen ko jox xam nga ñu ngi waaj a bindaat histoire u Sénégal ci fan yi dégg ngeen ko ñu ne Iba Der Thiam lañ ko jox ak beneen kuréel waaw ndax mën ngaa bind histoire Sénégal fàtte Serigne Touba ak borom daaru am borom daaru moo doon négocier ak le gouverneur général da dul n'importe qui daal moo doon négocier gouverneur général pour mbiri sëñ bi mi nga xam mi ngi nekkoon ci mission un jeune homme fanweeri at ak nangam ndax ma toll na ko ci la toll fanweeri at waragoo am sax maturité di négocier gouverneur général nga xam ne Sénégal moo nekkoon capitalu AOF yilif ñi ci des yëpp Guinée Burkina Faso ñoo ñëpp mu yilif leen ndawul fanweeri at bu ñu formé nag dem di négocier gouverneur général mbir mi noonu la woon léegi nag ngay jàngale histoire bi Moutet ak Merlin ak Leclerc ñi seqoon yëf ya ñëw indilaat la cent ans après ay texte book ne la histoire bi nii la tëddee nga daal di bëgg gëm ne nii la tëddee ah di ko lañ bëti xool ba xam waaw ah, kon nañ xool li ñuy jàngale ci sëriñ bi la mu doon ak ñi sëriñ bi yar la mu doon kon moo tax ma ne la politique éducation ñu ngi koy def ci gone yi lu leen di jàngal lu mu ndax liñ leen war a jàngal la wala lu keneen indi la dama koy lu jox exemple États-Unis d'Amérique bi noir yi demee ba gis ne dañ leen doon nax kàngam yi dañoo daje ñoom borom xam-xam yi daje ne liñ ñuy jàngal demeewut nii nañ gëstu jiwaat bindaatal suñu bopp suñu histoire loolu noir américain yi def li ñuy jàngale fi ne ci noir ci États-Unis ci noir yi ñoom ñoo ko bindaat kon nun defe naan yoon murid toll nañ foofu fu ñu war a gëstuwaate histoire bi ci kër gune ak ci yoon wi nam tëddee ñu bind ko def ay centre culturel yoo xam ne yi dëkk bu borom Tuubaa am bu ne wala ko am am ko dañ ko fay def léegi nag à l'échelle ñu négocier li ñu war a dugal ak li ñu war a génne buur ci li ngeen koy tudde yéen wala président de la république yéen yéen a koy fal ak lam àndal lam àndal mooy la ngeen ko jox ci pouvoir ne ko yaay décréter yaay am fond politique yaay def lii lépp yéen a kon buur moomee da ngeen di exigent par rapport ak moom boo lëgee yaa waxoon lii di ko def boo xamee ne xamoon nga ne doo ko def waroo a wax bi nga demee ba nga xam ne conditions yi changé na ba nga xam ne wóor na le mënoo koo def nga ñëw expliquer li tax mënoo koo def et cetera maanaam buur yaa koy fal yaay jox yaay jox sa sa carte yi ngay xeeb boo duggee booy wote ngir président de la république dénk ma yëf yi ma xool man ñi ma ci doy ginnaaw doyloo ngeen ma doyloo ngeen sama xam-xam ak sama jaaruwaay sama jaar-jaar dafa euh, fekk nag fim mu ne Mouhamed Mbacke mii da leen jege bu jógoon na damay laaj réew mi ah Mouhamed mii dong moo fi doon fa ay coupé bëkki dem loolu moo daloon boroom tubaak ñoom nekkaloon xëy na jege léeg-léeg day am handicap bu baree bare bu ci ne waaye li ma bëgg wax mooy joxagu leen réew mi dongob daara am déet sangoor la Abdou Diouf la Abdoulaye Wade la ak makkisal laaj leen ci ñeent ñooñu kan moo jaar daara yi sàngam dafa jàng alxuraan laaj leen leen lool. waaw kon yéen li ngeen alxuraan mi ñu jàng muy lépp gouvernance ne ci biir science ne ci biir lépp na xool maa koy maa koy wax keroog ci kasu rajab gi xoolal tekkeral bi ñu tekkeral ci barab bu sell bi di jumaa ji suuf saa ngi wëndeelu nangami junni kilomètre par heure waxtu wu ne te xool ñoo ngi nii tekkeeral xam nga boo ko waxee dongub daara bi du ko xam waaye bu de demee université tam li gis science science daal di koy indil nag ne ko ah suuf si kat mi ngi wëndeelu jant bii wëndeelu weer wi wëndeelu ñiy wëndeelu ñoom ñëpp di dem te suñu borom waxoon lool waa shamsu yanbaghi laha an tudrikal xamar wala layli saabiqun naar ba kullun fii falakin yasbahoon ba kullun fii falakin yasbahoon ñi ngi wëndeelu rek te xoolal kullun fii falak kullun fii falak keef laam faagi yaagi nga ndiwaat falak fële boo yéegee fii tàmbalee ko ci mujj gi falak da gis ne yaagi ne ci digg bi mooy symboliser ni ñuy wëndeeloo ñoom ndax boo tàmbalee fii danga nga danga nga bind kullun fii falak boo tàmbalee fee yéeg da ngay bind kullun fii falak waaye yàggee ne ci digg bi muy symbolisme ni ñuy wëndeeloo ñoom ñoom ñett ci seen biir jant beeg suuf seeg weer kon loolu la science indi fan yi yàggut ndax fan yi il y cent ans yàggul mille quatre cents ans la ko alxuraan waxoon il y mille quatre cents ans ne ñu ngi wëndeeloo il y a mille quatre la alxuraan waxoon ne niir yi ngeen di gis dafa diis da nga gis niir yuy am ndox bay peser trois cent tonnes aw niir nga dugg avion muy def nii poche poche d'air yi luy peser trois cent tonnes ci air bi dara téyewu ko ci kaw dara téyewu ko ci suuf suñu borom waxoon loolu ci alxuraan bu la nee defal finance islamique war nga ko mën a dégg bu la ne attewul sama atte war nga ko mën a dégg bu la jàngal gone yi sama jàngin war nga ko mën a dégg kon yëf yi fi ne ñun ñu am problème tasawuf nag la ca jiitu mooy nga seetlu say ayib da ngaa bëgg lekk waa ñi lekk gi da bari nelaw waa ñi nelaw yi kon nun nañ blâmer suñu bopp noonu fi ne nun a nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe dans ce nun la murid laa ci jiital murit yi nag ci dégg-dégg borom Tuubaa ñëpp a ngi ci biir tijaan amul ci borom Tuubaa murit am est-ce que lu wirdin yuridul muridaat loolu la wax ah kon ña ka gëm Cheikh Ahmed murit la gëm Jeylaani yi murit la ka gëm Tayfoor murit la gëm Waysul Qarni murit la ñoo ñu bàyyi murit lañu loolu Sëriñ Tuubaa wax fii nag lañ ñu posé le débat ne murit baa ngi nii Tidiane baa ngi nii xaadir baa ngi nii Laayeen baa ngi nii yéen bokk lislaam bi waaye nag bu ci kenn laaleeg sa morom tubaab bi tubaab bi day proposé bu la proposé léegi sa dégg bu bu bu bu soriwut nga naan ah kii kat sama noonu waaye nag moom bu ñëwee ne la proposé dara ci jëfam nga daal di jël gëm daal di jël kon nanu seetlu ne alxuraan dong mooy dëgg rasulullahi moom lañ yónni signature boobee ñuy waajal 5 septembre la ko waral bokkoon na ci dañoo waroon a weddi ne alxuraan dëgg la ñoom ñoo ko doon weddi boobu fi ne nangu nañ ne alxuraan dëgg la parce que science alxuraan ënd na junjul na ko junjul na ko ci ay barab da koo junj ci nit ak ci jaww jeeg ci suuf seeg ci géej jeeg loolu ne junj na ko fu ne junj na ko fa léegi ñoom découvrir nañ ko waaye léegi nag il faut être conséquent c'est comme junj nañ ko ba yëf yi génn kon nag nañ soppi doxalin ñoom ni ñu bëgg woon a soppee doxalin pas-pas yi bañ ne choc civilisation dafa am Huntington moo ko waxoon ne choc bi ndox mi daal mënta laa ak dëwlin gi kon nañ fex ba dawlin doonum ndox mbaa ndox mi doon dawlin loolu lañ wax mooy l'islam dafay déranger ndax boo ne l'islam dangay génn intérêt yi boo ne l'islam dootoo jaay sàngara boo ne l'islam dootoo jaay produit de cheveux ba tax ngay bëgg a génn say karaw ci mbedd yi xam nga loolu yëpp économie la kon mode de vie buñ ñoom boo déggee ñu naan ay valeur buñ nee valeur rek na nga xam ne seen déggin ci seen déggug valeur mooy seen dundin ñoom seen maanaam civilisation ni ko Huntington waxe ah kon ma defe ne euh, dañoo war a ñun ci senegal gii ñu ne murit yi yi jàng français ak arabe ak anglais ak espagnol lu ne xam ne lii tëralin wii moom. li fi système bi système bii fi ne baaxut dañ ko war a dindi ay nit a koy dindi du ay jinne ñëw dindi ay nit a koy dindi nit ñoo ñëwee boroomi xel lañu ñu jëfandikoo seenum xel ci anam ñoom gën a rafete ngir dindi ko bu ministre ñëw wala président de la ci boppam ñëw ba nga tuutal sa bopp yow dongob daara bi ndax li nekk sa dënn moo gën la ne ca moom wallahi lazim loolu laa bëgg ngeen ngeen complexe boobu na na dañ ci noonu li na ci sa dën sa alxuraan moo gën moom la muy def ndeem bi nga ànd ak tubaab bi ndeem bi nga ànd ak tubaab bi kon nañu décomplexé sëriñ tubaab ba muy bañ Moodu xëy na jaxate mas na ma ne nangoo nañ suñu am satu mu nangoo ci maam ci yàlla mu ne ko ba mu bureau xam nga maam Thierno la sëñ bi daan yónni yónni yi bari woon na boobaa ci mujj 18 safar euh, maanaam 17 safar moo ci mujj waaye la ko jiitu moom la daan yónni waaye bu ma ko yónnee am na yeneen boo xam ne dafa ñëw ci bureau ci gaañ ne leen ànd yéen gone yi ku ci ku ci wo ku ci woo sama mag ñu baax yéen gone yi leen wax booba <laughs> ndaw li lantinoor bi traducteur bi wax mu ne ko ndax wax nga ko ne mu la ko waxee ne ko loolu mooy fit fit dafa am nag nuñ ko formaté mooy fit wa fit ci dëggu waxuma fit ci xaru dafa dëggu moo tax ndax gone lañ par rapport ak sëñ bi ana ñu doon ñoom bay woo sëñ bi loolu mooy wax ji kon damaa defe ne euh, pas-pas boobu te di set safar boobee sax ba si ba maam Thierno yóbboo bataaxel bi garde yi xam nga garde yi ne gouvernance dañu yor ay gants yor ay plat plat xànjar yooyu nga war cee teg bataaxel bi lettre bi mu dem ci soog dem ci gouverneur mu ñëw yëglu indi ko ba ci buntu gouvernance ba ci bureau gouverneur gàddu bu ñëw plate bi mu ne mu mu ne mu ah, ku ku làkk lii mu doon mu ne ko da ngay teg bataaxel bi buntu gouverneur mu ne ko sëñ bi daf ma ne sama loxoog loxoom waa ji def fa dix minutes négocier ñëw ñëwaat ne ko teg ko fi mu sama loxo loxoom. te du ma fi jóg moom jox ma ko <laughs> sama loxo loo xam te faaw mu jot ko. gouverneur mu ko woo soo ko taxaw nag négocier léegi nañ ko may 24 mu waral dikk ba jeewal ga ñëw ci sañ bi la ca teg kon mondialisation fas way takk charrette ba mooy politique ñu soog a indi nag teg ci charrette bi tamaate jeeg ceeb beeg dëwlin jéeg meew meeg yooyu mooy yi ci des politique gu éducation politique gu santé politique gu commerce international da tudd loo xam ne lii lu ma ko naroon boole ci thème bi ci biir trade trade mooy commerce muy niima ndax man dafa mel Bachir Sa moom la war a waxtaan waxtaane meññeet man damaa dem Inde dem fu ñuy wax New Delhi 2006 lii ngir gis garab yu bari yi te ma dégg ñu ne Indien ñu koy jëfandikoo ma dem fay laaj ñu ne ma yéen seen gouvernement yi lu ñuy xalaat ma ne ko ci lan mu ne garab yu bari yi ngeen yore di ko yàq ma ne ko garab yi maa yi kon mën naa doon dara mu daal may indil génneel pâte dentifrice bi gën ci pâte dentifrice yi ci nii maa lay jógee man moom laay jëfandikoo fi ne yor naa ci échantillon jox naa ko moom jeex sax hmm. waaw pâte dentifrice garabu niimaa yi ngeen gis ci dëkk bi pâte dentifrice bi gën ci bëñ ci niimaa lay jóge shampoing bi gën ci karaw ci niimaa lay jóge li tubaab yi tuddee démêlant yu jigéen ñi nañ ko xam bi gën ci karaw ci niimaa lay jóge désinfectant bi gën ci góom wala lu xeet yooyu ci niimaa la jóge engrais bi gën ci engrais yi ñuy jëggaane ci niimaa la jóge waaw kon léegi nun ñoo ngi yor ab richesse boo xam ne bii liñ ci xam mooy bu sëqee lool ñu jël ñu daggar bi daal di jël sànni xam naa Mohamed bis bu xamee ne benn socc niimaa ca Amérique benn dollar lay jaar socc bu toll nii téeméer dërëm lay jaar garab yi ngeen dagg di ko sànni nga dagg cib soccu toll cib soccu boo ko yóbboo Florida téeméer dërëm nga koy jaay waaw loolu la ñuy yàq ni ñuy yàq loolu ci gouvernance su environnement bi garab yi noonu la ñuy yàq ci gouvernance su li ñu waroon mën a indil banque finance islamique te banque yaa nga fees del Touba te moomuñ ci benn banque yaa nga fees del Touba te moomoo ci benn loolu nag nun ñoo ci mën a wax dañuy toog xam nga tubaab bala ñoo génne mbir dañuy tëju juróom fukki at di ci xalaat nuñ koy yàqe société niñ koy yàqee yomb na ñu ngi wax ci télévision yi ngeen di wax programme yi ndax dégg ngeen benn parlementaire benn député ci lañ koy waxe mës bind projet de programme yi ni ñu koy defee kat baaxul ci ndaw yi baaxul ci élèves yi baaxul ci sëy ndax dégg ngeen benn projet de loi benn proposition de loi bu ñu mas a bu jëm ci nañu réguler li ñuy génn télévision yi ak ni ñu koy génnee ak waxtu wi ñu koy génnee kon député lu muy jariñ léegi waaw ah, bu ngeen falee Mohamed député na ngeen ko fal député mooy député borom daaru boo léegi buy ba ndax daa bëgg a jooyante réew mi at mu jot laaj bu ñëwee fii laaj leen ko ban proposition de loi nga def ban projet de loi nga def moom leen ngeen koy laaj boo ëllëgee moom Mohamed laaj leen ko kenn ku nekk ci cent cinquante yi wala cent soixante quinze yi léegi dégg naa cent soixante quinze la kon député am na nu mu war a nekkale askan wi foofa bu doon dañoo bëgg démocratie donc kon dañ naan ah région yi kat nii la tollu région bu ne poids électoral nii la toll région bu ne nañ bàyyi ñooña tànn seen député bopp ni may proposé nii ne ne Mouride nañ ko defee noonu nañ tànn suñu député yi bopp au niveau de chaque région ñu daal dem dëggee mën naa simple lool waaw ah, kon léegi dafa mel ni euh, ci fànn ak télévision yi liy génn ak wax su muy génn. ak niñ koy génnee xoolal koor gi série yi boo xasee dugg bouquet mais Chine un milliard cent un milliard cent personnes ñoo fa ne te dañoo réguler seen lay génn télévision dañ ko réguler duñ ci génn loo xam ne lii day yàq société chinoise xalaatuñ ko lu toll ci un milliard deux cent cinq cent mille personnes yow doonu ko fukki million ak juróom nga ne mënoo réguler kon da ngaa amul pas-pasu bu régulé da la yitteelut la yitteel nag mooy la France di wax mariage pour tous loolu la France wax ba ki dem ci làmmiñu Macron mi toog dem na ci école man yor naa ko partagé naa ko benn kindergarten xëy na mm, préscolaire la mu fay wax ñaar ñu bëggante dafa dugge ci waxtaan wi ñaari nit wala ñaari doomi aadama war nañoo mën a bëggante nga ne ñoom jàpp ne góor ak jigéen lay wax ñu dem ba fu mu koy tëjee mu ne même ñaari góor war nañoo mën a bëggante mak na ko wax bëgg yem li may wax nii wax see dugg YouTube ma nga ma nga Israël <laughs> ma nga France ma nga États-Unis ndax dañoo bëgg contrôler fu ne li ñuy wax lu mu doon liberté d'expression moo tax fu mu ne Sénégal coow li bari fi liberté d'expression caricature yeeg liberté d'expression yeeg lu ne daaw daaw 2015 la woon Charlie Hebdo ci caricature léegi laa koy wax sëñ Galas mii am na lu jiitu Charlie Hebdo Salman Rushdie fàtte ngeen ko fàtte ngeen Salman Rushdie moo bindoon les versets sataniques bind téere boo xam bii nu ne da ko ŋaññaaw ko nag Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wu ñaaw wu ne def na ko ko droit de l'homiste yi jóg ne am na droit wax xalaatam Khomeini joxe fatwa ne nañ ko rey ko rey ku ne naa la jox 10 millions de dollars Salman Rushdie moo jiitu loola bu ñuy ñaawal suñuy kilifa ci ay sketch lañ koy jaar théâtre deux imams dans le vent xaw ma quatre vieillards dans le vent xam mu ko tuddee ndax mas ngeen a gis ci sketch yi ñuy def ñu ñaawal ay prêtre bu ma si am ñaata yoon lañ ñaawal prêtre ak ñaata yoon lañ ñaawal imam borom kurus xam nga boo dee banaliser le sacré boo dee woyofal lu diis da nga koy woyofal ci wax ñu ne ah garaawul garaawut nga coow li am ci ñettaat yi weesu ci yoonu murid ci murid gi coow li fan la jóge jékki-jékki rek coow yi am te dakk gudde coow yaa ngi am rek dañuy planifier buñ doxee at nañ joxe benn coow ngir nit ñi buñ tàmmee coow leeg ŋàññ ñi ŋàññ sëriñ si dootu leen féete fenn ñu soog a dugg ci loi yi nag kon dama defe ne nun ñiy jàng aslëf ya alxuraan ak su ak leneen lu mën a doon war nañuy seetlu di contrôler ñii ñu bëgg a jiite ñan lañu sëñ bi ki la ki la ki ki mën a jiite ëllëg réew mi <laughs> mën naa bañ a jàng sax tubaab Imam Khomeini jàngut français jàngut anglais leneen la jàng waaye am na autorité suprême bu ñu gis ñoom iranien yi te ndax am li borom Tuubaa fi borom Tuubaa jaar day la si naa lii di baax baax baax wax bu diis la nag la Seydina Ali di baax baax baax suñu boroom seetaan na ko dégg ngeen li ma wax dafa diis ci yéen xëy na Seydina Ali dañ koo boom am déet doo dañ ko boom wàll yu la de bokk na ci góor yàlla yi itam waaye suñ borom seetaan na loola am act ba am suñu borom toon loolu ci borom Tuubaa te yóbbu nañ ko ba Libreville dem naa def naa recherche fañ ko njëkk a suul. fañ ko njëkk suul jege bàmmeelu ka njëkk doon président Gabon ba tax sëriñ bind bay bayit woo xam ne mu ngi ko waxee ne radama bi ma aduwiya xafar li darari wasanani aman kafar wala radama rabbi ma aduwiya xafar li darari wasanani ani nafar sulli nañ ma dañ koo suuloon dañ koo suñu borom sulli na ma ca pax moom nga xam ne noonee gas nañ ko ngir lor ma loolu sëñ Abdul Ahad doon nett li bañ ko suulee dafa jékki-jékki amul ku may gis ku sëq ci mbaggam sànni ko ne ko Ahmadu jógal liggéey mooy liyaaru bayit wi bayit bii sëñ ba xas dëggam ko tënkee mi ngi ko tënkee subhaana rabbina in kaan wa'du rabbina la maf'uula loolu tax ma ne seetaan na keet nangu la seetaan kii ay fee rek laa leen di wax sosuma lenn seetaan na kee nanguwula seetaan kii ñu jëlee ko nii sëñ bi lakk nañ ko jël nañ ko lakk ko murit yi nekk ñu di wax wax waxi daanukat naan dañ ko lakk ak déedéet dañ koo lakk maa yomb ba lañ ko lakke dañ ko doon jéem a lakke suñ borom bañ xasida googu mu tank tënkee raditu an rabbana raditu anil mawla bi seet ngeen koy jàng ak xasan yar xannaanu min kay di man xalaa wasaara kanaaru xel li baax di maa yomba loolu wasaara kanaarul xilli lu mu ci jublu li baxri maa yomba taraditu anil mawla ta'ala bi rabba dañ bee ko bind kon kay nanguwuta seytaan kii léegi nag lu tax nangu koo seytaan mooy coow li bu dee bu doon daa amul xol kon du ko def ci xolam loolu mën a wax moom rabbul izzati wal jabarut hmm? ku mel nii soo ko amee damay wax sànq ne lim leen jege moo tax dafa ñuul di wolof xëy na waaye ab communiste nee na ma bu Sëriñ Tuubaa feeñoon ca Zulu ya wala ca Chia ya not nañu àdduna si xam nga lu tax mu ne Zulu yi Zulu mooy jëmm joo xam ne dafa bindoo ci jamono bi leen anglais yi doon jéem a not day daw juróomi kilomètre ci tànkam soo ko tàmbali xeex kooku mooy endurance. endurance chiites yi mooy ñi nga xam ne bii ku ca demutoon ku ca faatutoon ca armée ba jamonoy xamee ni da ngay rëcc looy dunde gis na seetaan naa ci interview ci ñoom kenn kii rëccu lu tax faatuwul ca booba te xamee ne leen doon yabal imaam xamee nag moo jiite woon république boobee ñu tudd république islamique Iran imaam xamee moomee am na ku ma ne bi Sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke di ko jàngalul ay kaamil fekke na ko newoon kabal sëñ Xaadir wàcc na lu na ay kaamil imaam Xumayni te toll toll nañ ci sëñ Tuubaa ñaata téere la bind ñaata téere la sëñ Tuubaa bind lim bind nu mu ko bind ak borom lim bind nu mu ko bindee nax jul balaxa <coughs> nax jul balaxa ñun ñëpp xam nañ jàng nañ téere si naal yi dafay wax ne na nga jàng dëgg ba xam jëmmi dëgg mooy lan nga soog jël yatu dëggoo woowu yi mesurer teg ko ci nit ki mesurer ko ba xam moom moom mi mi ngi ci dëgg wala déet waaye diw mooy sama baay diw mooy sama maam di tel tel loo neex nga def loo neex nga wax ba pare ne duñ la natt ci yatu dëgg da ngay wax la neex rek xaw ñu natt la ci yatu dëgg la borom Tuubaa la Seydina Daawuda alayhi salaam nga xam ne càllalam gépp ay yonent lañu ak ñu yor ngóor yonent lañu ak ñu yor ngóor dem nañ bay def nii suñu borom am lu mu leen doon xisaabe ci bu ko mënee tudde noona fa ngeen nekkoon bu leen fa génn ci jéema a farlu yàlla ak àdduna àdduna gi moo doon nguur gi Suleymaan gis ngeen nu mu nekke woon buur la woon waaye teewul nubbu wa gama nga fa ab yeneen la woon ku wax ak lépp lu yàlla bind sëñ Daaru Asan Njaay mi nga xam ne sëñ Tuubaa moo ko baaxee woon ne ko bala ngay faatu di nga di nga di nga tàmbali xam li li picc yi wax lu mu doon ah, te kenn ku ne loo mën a documenté la kon ñun dañoo xamagut liñ yore muy muy Xaadimu Rasuul yëf yi dafa mel dañoo rémb loolu Cheikh bi dégg naa danaa sëñ Tuubaa dañoo rémb dafa mel yëf yi dafa ëpp ci ñun maanaam dañu dañoo gisut jëmm ji li mu doon lu mu doon maanaam ñun fi na yëf yi dañ ko war a exporter màggal Touba warta doon pape bi buy jóg pape bi jiite Vatican buy jóg CNN am ci yoon Fox News am ci yoon France 24 am ci ku ne am ci yoon ndax nangul lañ ko xalif général xalaatuñ ko sax au contraire da ngay gis ay journalistes yuy bind di saboter xam nga presse dañoo wax ne mooy quatrième pouvoir ci àdduna exécutif législatif judiciaire gars yi daal ne indi presse bi positionné ko mooy quatrième pouvoir bu yett yi wéyee daal exécutif mooy président la république kàddu askan yi ñoo ko jël jox ko ne ko faral ko législatif mooy ñiy bind ñi ñiy xaatim loi ni ñu war a àttewoo ni ñu war a dundee mooy député yi judiciaire mooy àtte yi nag jëmmi àtte yi yan àtte lañu war a àttewoo fekkee dañoo bëgg andi ci suratul euh, man yàq ma façon zalimoon loola dama fàtte téere ba seytaane bari doole waaye téere bi suñu sax bindoon di kalimatullahi yal ulya sëñ Abdul Haat siñe ko sëñ Abdul Xaadir sëñ Saalu sëñ Sohaybu sëñ Murtada sëñ Abdul Aziz Si Dabaax sëñ Canaba kilifa yi fi nekkoon daal te lu ko sababoon benn lu ñu bëggoon dugal ci parlement bi ci code de la famille muy dal ci kaw lislaam ñooñu bañ am député PS ci jamono bu ca démissionné ku sell la woon ne du ma seetaan Senghor def lii man dafa na jël génn génn nekk bañ nekk député ñu wax mu ne nañu ko indil téere bi ñoo ko ko mu nañu ko indil projet de loi ñoo ko mu xool ko daal di jóg daal di bind tontu daal di yónni seen blaat lii fi nar a xew wax naa ci sama xalaat wax ci sa xalaat def ko noonu sëñ blaat ba gaa yi jeex góor yàlla yooyu jeex mu dem ci ñaan wax ko noonu ñoom ñëpp ñu signé ko ne nanguwuñu lii ñu fi nar a indi ah naa ko naa ko jox Mohamed parce que loolee tey mooy amaat référendum bi weesu am na ci poñ boo xam ne dafa wax ne <laughs> boo amee sa doom mu am ak juróom-ñett. exactement dix-huit ans sañ naa génn kër ga dem jëli appartement donte jigéen la nekk ak ku ko neex di def lu ko neex te doo ci mën dara boo ko laalee yoon am ci yow yoon loolu moo génn ci référendum bu yàggut bi ñenn ñi wote ko wii maanaam sëñ bi àdduna yàggut sëñ Abdou Khoudoss yàggut bu waxaan tijaan yi daan ma woo ndax lam daan wax tey jii mi ngi dox ba tey ñu ngi koy yaakaari ci jëm yii fi ne seen yi mënuñu dox lenn lu dul lool mënuñu doxal lenn lu dul lool wax ji ci wax waaye nag jëm jëmmi dox gi moom ñun gone yi yéen man tax fi mu ne wees na dontuma gone kenn ñow <clears throat> maamit ñii ba laqee juróom fukki at ak juróom jëm kaw sëñ bi doo doo gone kenn doo ah doo duma ko fi dunda kon yéen yéen war a jóg fu mu ne yéen a ngi bàyyi keneen jiite leen doom yi kooko naw nar ñëw yilif leen ak seeni doom ñu ne nii rek di xoole ak li borom taa liggéey fii ci réew mi ak li liggéey fii ci réew mi nun rek lañ leen defee spectateur di xool rek ñuy def loolu dong lañ lañ leen mën a fay there is nothing else ah damaa defe ne <clears throat> dafa am lu mu tudd léegi ne consultant ma bëggoon ci indi firnde ndax bu ñu déggee jëne mu sàmbakat nee na consultant la ana lu muy def politique du sama métier benn firnde laa ci mën a joxe wala ñaar nag joxe ñaar benn bi bu ma déggee ñu ne ñi ngi def ila Touba. jóge cees jëm si Touba ñu ne huit cent de dollars lay war a jar muri ci bëgg lool kenn ko daal di fottatu fëgg sab dën ñi ngi ñuy defaralu tali mel ni sa yoon yow sa yoon dacaane sa yoon new ca oto xalifa bu fa jaaree day fay oto xalifa général bu fa jaaree day fay sa woto waxi noppi fay ga nag xamagoo sax ñaata la ñu jël marché ba joxuñ ko waa daaru waxti joxuñ ko waa daa genn daaru ay jàmbur ay étranger lañ ko jox waaye taqal nañ la ci tur yi ilaa Touba ngay nang-nang ba ma déggee loolu man dama ne wax ak samay nit ay financier ma ne leen ndax mën nañoo def lii ci anam yi ñu ne ma man leen dama bëgg ilaa Touba diggante Thiès ba Touba dañoo proposer huit cent millions de dollars defar deux fois deux voies su ma jumul man dama bëgg deux fois deux fois ak autorail saxaar bu jóge Thiès ba Touba yokk ci deux fois deux voies maanaam ñaar ñaar ñaar yoon ñaar yoon gars yi dem dikk négocier ne na un milliard négocier bañ nangoo tënk ci huit cent millions de dollars walaay lancé bi accord gi nangu nañu moo def deux fois deux voies ak Ouattara ci huit cent millions de dollars yi ñu nar a defee deux fois deux voies dong donc bàyyi saxaar gi wax naa ko ci mbooloo bu dul fii jàmmalaay laa ko waxee boobu maa ngi yor naa archive yi nañ ma woo yor naa archive yi àdduwuñ ma ba tey jii may wax ak yéen nag xëy na loolu wéy na fi mu ne kon sama nekk gi ma nekk di nekk consultant proposé woon naa loola en le le le vingt cinq janvier deux mille quinze laa ko proposé le vingt cinq janvier deux mille quinze naa ko def suñu YouTube incha allah laa proposé loolu ñaareel ba mooy fi mu ne nii yéen ko seere ak yéen ñi seetaan ak ñi ko nar a xool yi ëllëg bu ñu bindoo murit yi bindu ba am deux millions et demi de personnes ñu ubbi société bu xilaafa gi moom. xilaafa gi ak xilaafa yi gravité autour du xilaafa bu ñu bindoo deux millions cinq cent mille personnes kenn ku ne di fay at mu jot cinquante mille francs Touba gi yëpp sa kër dootoo weesu at mi cinquante mille francs Touba gi dañ ko taal Daaru Muxti dinañ ko daal Taïf ak Bayla ak feneen ak feneen déggu li ma wax de sa facture courant dootu weesu cinquante mille francs par année li ma wax leer ci rajo laa ko waxee lenn ci dul bokk mooy climatiseur ay ventilateur ak ay frigidaire ak ay congélateur lu ne mën bu la neexee branché ko ci cinquante mille francs par année maam indi samay américain ñu def ko fii Touba Touba ak Darou xoolal nag yow fi ne li ngay fay ci courant ñaata la mën naa ko def tey jii may wax ak yéen bëkk bii laa mujj wax ak ñoom pare nañ pour ñëw fii def fii central électrique bi nga xam ne loolu lay alimenté yemul ci Touba ak Darou Moukhty dong de mën nañoo dem ba Tivaouane danañ ko transporter distribuer ko Tivaouane taal fa téeméeri kër Ndiassane taal fa téeméeri kër si nga mate na ko ak ak ak Niassène ak ndax fief religieux yi dafa bari lu aju ci ñoom léegi nag fi may tëje mooy <coughs> daayira yi États-Unis ñun dañuy wax laïcité ci Sénégal bu ne nee république la ci la ñuy fexee ba galgal yu baree baree bari dañu nax États-Unis système bi dafa demee noo xam ne boo yoree ab fondation yow nga yor fondation bi man may liggéey ci barab ne damaa bëggoon kat at mu ne wala sem xam nga états par semaine la ñuy fayi ko nga ne cent dollars yi ma naroon a fay état fédéral bi par semaine. dama ko bëgg jox fondation bi par semaine gouvernement fédéral bi noonu leen d'accord nañu léegi kon cent cent dollars bu ñu ko jox dañ koy génne ci impôt bi nga naroon a fay kon jàppaleel église bi kon ñoo ñag moo ñaare nañu eglise ci seen biir système ñun nag ñoo naan diine jaa nii réplique baa ngi nii waaye su magal jotee ñu ceeb bi ñëw na daa defi de daa <laughs> den xaalis mel ni loolu da nga ko war loolu sëñ bi moo tax état ne fi yow yaay état yow yaay état kenn du état yow yaay état état yow yow mi ne fii feneen foo ne ci biir Sénégal yaay état boo amut état du mën a am ministère de l'intérieur du mën a taxaw ministère des finances du mën a taxaw faw ngeen waxtaan waxtaan yu demee nii li may wax yéen ñëpp xam ngeen wax dëgg yàlla waaye nañ koy yaatal. nañuy bàyyi conférence yoo xaye yi sëñ bi jul na ci géej gi loolu fi ne yàq waxu yàqu la ñun ñëpp xam nañ ko ah li ñu war a wax mooy ni ñuy def segam jikko yi dañoo yàqu gone yi dañoo yàqu waaye dañoo war a dañoo war a am formule wala solution nañ jël nax jox daayil jàngal gone yi léegi lu yomb dañoo am cycle élémentaire nañ jël nax jox jàngal ko gone yi jël Mawahibul Xudóos wala Masaalikul Jinaan jox ko universitaires yi wala lycéens yi c'est très c'est très simple ban téereb Serigne Touba lañ jàngale ci biir système éducatif bi amul. 57 ans ñuy nërëm nërëm yi loolu dafa war a dakk sëñ bi ban téereb borom Touba lañ war a lañ jàngale ci biir système éducatif bi nii. kon dañu faa mën jàng na na na joxe daal xaar ci gone yi c'est dañ dañoo bëgg a préserver gone yi réguler système. Euh, li nga xam mooy télévision yeeg presse yooyu xam luñ ciy wane nuñ koy wane kañ lañ koy wane. Hmm? jàngale mooy abul xudas ci tawhid ñu ngi am ay branche yu ñu tuddee philosophie falsafa nañ jàngale yooyu ci sëñ bi keneen ku am téere falsafa nga indi ko ñu xool ko jàngale ko waaye segam waxuñu jëm ca doxuñu jëm ca moo lay won ne bëgguñu cee wax bëgguñ cee dox mais loolu foofu la débat bi nekkee lii nag ñoo ko mën a dindi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Mbaye Axma ñu ngi lay sant bu baax euh, lii ngeen may laaj yéen a ma gën a xam waaye diversifier nii moom wax dëgg yàlla lu lu am solo la lu baax la ngir nit ñi gën a xam bokk yi nga xam ne bëgg nañ ko yàqit nan fexe nun ba jéem koo téye Sëriñ Tuubaa kat murid saadiq la wax muridun saadiqun mahabbatu shaykh rifqa yaqiinul qalb dalilun sabrun imtisaalul awaamir daawamun alayha qalbun salima juróom-ñetti melo yooyu la wax rifqa nag mooy àndandoo bi bëgg yëkkateendoo di dóorandoo ci tënk ci wolof te sëriñ bi noonu mu ko wax tënkee yéex ma batu cheikh yi xos njaqin xal bam bat lu ca ne moo ci jiitu lu ca ne moom moo ci jiitu mahat mahabatel muxtaar sayidina xubil mawaani wala xaniina wala walada moo ci jiitu rafiqi kitaabullahi wa mustahan nabi kon moo ci kon damaa defee ne noonu danoo war a wees fu ñuy naxe fi ne ndax màgg nañu ay mag lañu jàng nañu tukki nañu lu ci ne am njàng la tukkim njàng tukki dong am njàng la kon ñoo ngi leen jéglu di ñaan kilifa yi dëkk bi yàgg fi lool yàgg noo digal ñu yàgg leen topp seen digal saabiqu ilaa maxrim rabbikum wa jannah abdu akar ismaa wal ard ahdal lazina amanu billahi wa rasulihi dalika fadlullah yu'tihi man yasha wala fadlun azim assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax tey te mu jëmoon ci mondialisation te yaakaar naa ne sax andi nga ci yeneen yoo xamante ne yitti woonu woon nañu xam ko tey jii nga baaxee ñu ko mu nekk waxtaan boo xam ne waxtaan wu am solo la xam naa ne ngir njëkkanteeg waxtu bi rek dañuy jox suñ mbokk moo xamante ne tamit ci lii lay yëngatu ñu koy wax sas Nger mu jiite bokk ci ñi nga xamante ne ñoo sos kuréel googu ñuy wax suñuy mag nga xam ne ñoom fésal liggéey yu mag ñi moo leen tax a jóg xam ne démb ak yëpp mu ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi. xam dañ koy jox mu tënk rek ci lu gàtt benn commentaire boo xamante ne dana ko def ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo di leen ziyaara di nuyu sunu sang bi toog di Cheikh Mouhamad Moustapha Mbacké mbégte gi ñu am mënuñu ko wax mbokk yaa ngi wax sax ni doon ñaan nañ ci wax waaye dama doon ñaan yàlla na continuer ba mu jeex ngir yàlla ak li rot ci xam-xam nga defee ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla di nuyu itam sunu mbokk yi nga xam ne ñoo sabab lii di moo assasa al wafa sunu mbokk Mouhamad Mbacke sëñ Ahmad Mbacke ak ñi mu àndal ci liggéey bi yépp di liggéey bu am solo xam naa waxtu bi dafa xat ñun ñu ngi fi teew ci groupe de presse bu ñuy wax suñuy mag di liggéeyal mag ñi euh, dafa dugg sax ci thème bi nga doon waxtaanee di awlama euh, ndax maa ngi gis ci sa biir waxtaan yaa ngi tudd yenn saa nga tudd baatu anglais tudd tubaab tudd arab te ñun ci ñu ngi yëngu ci loolu maanaam nan la ñuy def ba li fi mag ñi bàyyi jàngale mag ñi. ñu wone ko ci façon boobu moo tax groupe bi am na ñoo xam ne ci anglais la ñuy wax ci la ñuy bind am ñuy wax français am ñuy wax arabe moo tax ñu bég ci lool euh, li nga fi wax tey nag li mu ci dégg mooy waxtaan bi bu fekkoon ni mënoon nañu fexe ba yóbbu ko ci étape bu ko àdduna mën a jote dañ ko def ndax yàgg nañ toog ci bërëbu di gëstu xam-xam aussi di bind mais dimension bi nga fi bi nga traité thème yeeyoo na àddina bépp jot ci euh, fi may wax tuuti rek mooy benn baat bu am solo boo wax ni mondialisation oto la vitesse bi mooy politique loolu jaadu woon nañu bind ci téere ndax boo ne vites bi mooy politique te ku ne xam na ni oto su vites bi dawul du dem te àdduna foofu la toll loolu liñ ci mën a dégge mooy rijaalu diin euh, faaw ñu def musaayara ma mi taqaddum maanaam awlama boobu bu fekkee ni nitu diine yi dañoo seetaan ak saasa yaani rijaalu siyaasa bu ñu leen seetaanee awlama dina étouffé dina étouffé diine di nga bëgg a julli doo ko man di nga bëgg jàmm yàlla doo ko man parce que da nga leen bàyyeek liy doxal te àdduna foofu la toll ndax bu njëkk dañu waxoon ni mbedd mi ëtt dafa am léegi mbedd amatul mbedd maa ngi ci biir kër gi parce que dootoo tëjal euh, kër gi boo tëjee kër gi li ci mbedd mi fekk si la ci biir parce que portable yi àdduna na ci euh, lépp àdduna na ci kon wax bu am solo la dafay indi benn baat bu ñu bu ñu déggoon ci almashiqa la budda la min siyaasatil muluk maanaam képp ku li ñuy wax wàllu diine wàllu ciriñ suñu bàyyee politique yi dem diine bi dem euh, lii ngaañte ci diine ji lay dal bu defee loolu lu bari feeñ na ci mooy kon faw rijaalu diin jël seen matuwaay par rapport ak loolu te xam ne àdduna foofu la toll suñ ko bàyyeek ñoom dinañ bëgg liggéey lislaam mu te ñu ticc yonent bi dafa waxoon ni kullu mawlidin yuladu ala alfitra fa abawaa yuhawidaani aw yu yunassiraani aw yumajjisaani mais léegi aw la ma mooy quatrième position bi parce que dafa waxoon ni ku juddu indaale yàlla leneen loo ñàkk sa wayjur la ko xañ léegi même bu jur bi taxawee awla ma ña ñëw na nekk comme kii parce que loolu li mu mën sax wayjur yi mënatu ko moo tax wax dëgg yàlla waxtu bi moo xat moo tax mënuñu yaatal mais ñu feeñal suñu mbégte bu jéggi dayoo ci façon bi nga traité thème bi incha allah taala ñun ci suñu niveau nu ñu mën a def ba àdduna jot ci wax ñu Sénégal mais ba àdduna jot ci ak euh, support yi ñu yor yëpp ci français anglais arabe ndax euh, cours magistral nga fi nga fi nga fi nga fi wàcc tabarakallah euh, di bëgg nag wax dëgg yàlla mbégte gu ëpp parce que ñun xam-xam daf ñu ñor trop waaw xam-xam daf ñu yitteel lool te déglu naa ko xam-xam pire la niveau bu am solo la ko defee di gërëm mbokk yi nga xam itam ñoo ñu baaxee lii di wax ni lii rek moo mën a euh, régler problème bi mooy il faut ñu formation am formation rek moo mën a régler problème bi te lii ci camp formation yi la bokk defee kon yàlla na yàlla saxal yàlla yokk ci barki kilifa yi tabarakallahu mbir mi am na solo ñu ngi balu ak ñëpp euh, di wax ni groupe suñuy mag comme ni nga ko déggee ñu ngi sàkk ngeen ñaanal ñu ci li ko tax a jug rek ñu ngi dakaar fu la ñu basé mais nag ñu ngi xeeñtu li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi ci wàllu jàngale wàllu leer actuellement am na groupe bu nekk Touba ñu ngi fii di jël si daara ji ndax wax nga ko sànq seen Touba na ci géej gi loolu dootul dootul dootul dootul débat mooy enseignement bi la ñuy mën a def ba fexe mu wëy ak ni adduna di doxee te ni nga jàngalee bu nu defee noonu adduna du ñu raw tabarakallah kon ñu ngi lay ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, waxtu yi dafa xat wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, ci taxaw seetlu gu am solo bi nga xamante ne moom nga def ci li sëriñ doon waxtaane xam naa ne ci turu muassasatul Wafa bi xooxu imaan ñu dellu rek santaat sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké dellu ko ñaanal tamit liggéey bi nga xam ne ci la soobu te mooy euh, liggéey bi nga xamante ne moom la ko waajur yi bàyyee woon rek mu àggale ko fu kaw ñu fàttali mbokk yi rek ne suba insha ci altine ji fas yéen nañoo dalal euh, ancien ministre Serigne Bassirou Sarr ci muy waxtaani njariñul garab rawatina nihma ak nebedaay ginnaaw suba insha ci talaata ji ñuy fas yéene ànd ak professeur Madiama Niang ci alkitabat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha muy mbindum Serigne Touba Xaadimu Rasuul bañ wàccuwaat la am ak yan meññit lañ ci mën a jële bu dee ci àllarba ji incha allah ñu fa yéene ànd ak Serigne Galas Jatara ci dawrul madaris alquraaniya wa atharuhu fil mujtama as-sénégalais yi muy rôle bu am solo bi nga xam ne daara alxuraan yi joué nañ ko ci def maanaam jeexital koo xamante ne daara alxuraan jeexital nañ ko ci njabootu Sénégal bu dee ci alxames yi incha allah sëriñ Abdul Ahad Mbacke la ñuy fas yéenee àndal ci tomb am solo muy alxurur di waru bu dee ci ajuma ji te mooy bis bi nga xamante ne ci la ay bis bu ñaareel gi di jeex ñu fas yéene cee ànd ak. sëriñ Mouhamadul Habib Gaye ci alxikam alxadimiya muy xikam yi sëriñ Touba Xaadimu Rasuul xam naa ne ñu fàttali mbokk yi tamit ñi nga xamante ne bëgg nañoon topp ci internet bi euh, wala ci télévision yi ak rajo yi ñu fàttali ne Touba Vision ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ci YouTube bi ba tey Bawol Média bu dee ci télévision yi Al Mouridiya wala Touba TV ak Lamfal TV ak Mourchid TV bu dee ci rajo tamit Darou Moukhty FM ak Niakhène FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ba tey tamit euh, ñi nga xamante ne dañu ko tegaat RTS Touba Mbacké Lamp Fall euh, ak bu Dakar diisoo ak euh, RTS ak Walfadjri ak RFM ak Sik FM ak Benno FM ak Jant bi rajo yooyu yëpp. ku ñuy topp rek ak ICAP rajo yi yëpp rek képp koo xamante ne déglu nga ko mën ngaa ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal ci béréb tël bi. kon ñu dellu santaat rek mbokk yi nga xamante ne ñoom lañ fi tey muy Serigne Mouhamadou Moussa Mbacké ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu baaxee tey jii te lu santaat tamit Serigne bii nga xamante ne mooy Oustaz Nguer ñoom ñi nga xamante ne ñëw nañu ngir ànd ak ñun jotaay bi te seen liggéey lépp jëm rek ci tasaare liggéey bu sell bi nga xamante ne. suñu mag ñi bàyyee nañu ko ñëw mën koo tasaare ba ñëpp jot ci man koo jëriñoo ñu ñaan yàlla fay leen fay goo xam ne dana kawe seen jot.